a'uudu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasulillah nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala suñu boroom a ngi wax kon ci suuratul ahqaaf ci laaya bi nga xamante ne mooy ñaar fukk <clears throat> ak juróom-ñeent ak fanweer bi ak fanweer ak benn ak fanweer ak ñaar fi muy waxe mbooloo mi nga xam ne moom la yebaloon ci côté yonent bi alayhi salaatu wassalaam fam ne woon ngir ñu déglu alxuraan bañ ko dégloo dem di xëpp seen ñoñ ya ñu ngi woon nag di lijjanti lii est-ce que moom li wàcc ci xul uhiya benn la mooy même nettali bi dañuy wax wala déet waxoon nañ la kon ci jotaay bi weesul al imaam ibnu ishaaq di muhammad ibnu ishaaq ibnu yasaar yi nekk bu ki nga xam ne mooy kilifaay boroom xam-xamu siira yi yi nettali jundu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom ni mu jàppe ne ni ko nettalee que ne benn la waaye ku mel ni al imaam Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi moom dafa jàpp ne lii bokkul ndax moom bi nga xamante ni ci lay wax ci Zaadul Masiir no Zaadul Ma'aad fii hadyi xayril ibaad ndax Zaadul Masiir al imaam Ibnul Ah, moom moo ko moo ko moo ko bind alors que Zaadul Ma'aad fii hadyi xayril ibaad al imaam Ibnul Qayyim al Jawziya bokkuñu de bu leen kenn jaawale Ibnul Jawzi ak Ibnul Jawziya bokkuñu waaw Ibnul Jawzi moo jiitu fuuf waaw imaam Ibnul Jaw ah, al imaam Ibnul al jawziya moom moo doon taalibi al imaam ibnu taymiya bu siiw bi rek rahmatullahi alayhima léegi nag moom moom bi mu koy nettali li imaam ibnu ishaq ni mu nettali liñ gis bii weesu loolu la indi waaye moom waxul ne qul uhiya ci la daneen mu ko moom li mu indi dane ba mu wàccee foofu yonent timi alayhi salaatu salaam di julli ci guddi gi am denn mbooloo bu bu jinne ñëw di ko déglu ba mu paree te yëgu leen suñu boroom ca la na wa iz sarafna ilayka nafaran minal jinn muy laay ñu gis nii muy fukk bi euh, ñaar fukk ak juróom ñeent ba ni nga xam ne ñaar fukk <clears throat> muy fanweer bokk fanweer ak ñaar moom lool kese la andi ne lii la waaw ndax lan kii mooy day wane ne moom kon lii nii moo fi wàcc xul uhiya moom wàccoon na bu yàgg comme ni xam ne noonu la ko imaam Ibn woon que lool mooy ba yonenti ma lay saa saab kon nag mbir mi mu ngi noonu te nag amaana nag wax jooju mooy li gën gis ne mbir mi mooy jinne li ñu ñëw ci yonenti ma lay saa saab dafa bari te ba ñuy gis xul uhiya waxoon nañ la que ne yenn yi mooy lañ doon wax laylatul jinni di ko laaj Mawlaana Ibn Mas'ud ndax am na ko àndoon ci moom li gën a dëgër mu ne kenn àndul woon ak moom yonent bi alayhi salaatu salaam dem na jàngale jinne yi alquran waaye jinne yi ñëw nañ ay yoon ci moom di déglu yoo xam ne alquran ak ko nettali loolu nag bii ci la te bii mooy bi mu jógee Taayif rahmatullahi alayhi radiyallahu alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ci la jóge Taayif bu ñu jàppee ne mooy këne mooy nettali imaam Ibn Ishaq boobu noonu këne jinne yi daje na ñoom foofale lu sax la de kon nag ñu continuer fi nga xam ne moom la ñu yemoon <coughs> muy laaya fanweer bi suñu boroom ne awalam yaraw anna allaha alladi xalaqa alsamawati wal arda walam ya'ya bi xalqihinna bi qaadirin ala an yuhyiya almawta bala innahu ala kulli shay'in qadir mu ne ama awalam yaraw ndax ñoom ndax ñoom yéefiru màkk yi duñu xool waa duñu xool xool boo xam ne mooy bu settantal anna allah que borom bi allah yàlla mi nga xam ne alladi mi nga xam ne xalaq moo bind as-samaawaati juróom-ñaari asamaan wal arda ak juróom-ñaari suuf walam yaayata lottul te nekkul woon koo xamante ne dafa lottu tokki woon bi xalqihinna ba nga xam ne ci la leen di bind waaw bi qaadirin ndax kookale moom dafa ñàkk a man dafa ñàkk dafa incapable dafa ñàkk am kàttan yuhyil mawtaa ci mu dekkil ñi nga xamante ne nooy nit ñi bu ñu faatoo mu génn leen deet la leen dekkil balaa kay ako koo man innahu moom borom bi tabaaraka wa taala ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko man la de ku ko capable la mu ne wa yawma yuradu alladhina kafaru ala an-nar alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqu al-adhaba bima kuntum takfurun muy laaya fanweer bi ak ñeent di bi nga xam ne moom mooy mooy mooy mooy l'avant dernier bi bii mooy bi jiitu bi malaay bu mujj bi mu ne ma yow ma fàttalekul gis nga bés bi nga xam ne yu'radu alladhina kafaru ci la ñuy exposé daal di gaar ñi nga xam ne ñooy ñi weddi woon yàlla ci kaw suuf fii mu yéeféer yi ala naari ñu gaar leen nag gaaral leen ca buntu safara ñu war faa dugg malaaka yi naan leen alaysa hada bil haqq waa gis ngeen safara du mu ngi nii est-ce nii du dëgg xaalu duñu man ñu ne balaa <laughs> kay lii de dëgg la ñu naan lool waay yooyu waxu dof la waaye lool amul gars yi dañ koy wax way ñàkk ñi rek ngir ñu dalal seen xel ñu naan xaalu ñu naan balaa ah kay akal yi koy dëgg la wa rabbina wat nañ ko ci suñu borom ñoo xam ne ñoo doon yàlla amuñu ñenn ñi di ko bokkaale tey nangu nañoo wax ne wa rabbina di waate borom bi ñoo xam ne boo leen masee tuddal yàlla ñuy futtu mer daan laa rey ndax yàlla mi ngay tudd léegi tey ñu ñëw gis safara ñu naan leen ndax lii dëgg la ñu naan ah kay wa rabbina wat nañ ko ci suñu borom xaala ñu ne leen nag fa zuuqu ay wa leen nag xam ngeen ne dëgg la kon nag fazuqu mos leen aladaaba mbugal mi nga xam ne aladaaba mbugal mii di mbugalum safara bima kuntum takfurun li tax na ngeen war koo mos tey mooy ca li tax nag li tax mooy la ngeen xam ne ci ngeen newoon doon ko weddi fasbir suñu boroom di jeexal li nga xam ne mooy laaya bi ci fanweer ak juróom bi mu ne fasbir yow muñal rasulullah ci waxu waa yi di la weddi wax nañ la axaa aad li ko daloon ngir nga xam ne mooy du yow la njëkk a weddeek muñal kanaakeem ni nga xamante ne nii sabara la mu ñëwoon ci li leen doon dal ci woote ga leen woote woon loon ulul azmi ñi nga xam ne ñoom laa joxoon li nga xam ne mooy ab ab ab ab ay ak dogu boroom dogu yu mag yi mina rusul yi ci sama ndaw yi ma yónni muy alayhimu salaatu wassalaam muy Seydina Nuux Seydina Ibrahim Seydina Isa Muusa Seydina Isa alayhimu salaatu wassalaam mu ne muñal comme ñoom ni ñu muñe woon ca la leen doon dal wala tastajil lahum kantaa yéeféru Makka yi ak yéefér yi lay weddi ci kaw suuf bul njëkkante seeni mbir te ne borom bi moom inna rabbaka lamil mirsad waxoon na ko sa tournant kenn rëcc mu ngi leen di xaar foo xamante ni ñoom ñépp dina leen mbugal kon nag wala tastanjil dahum bul njëkkante ñoom ñii li leen li ma leen di xaaree ci lu bon ku ci gëmul ku ci génnul ci li nga nekk mooy mbugal mim laa maxaala man da jaaske dina dal sa diggu ginnaaw gi dee ka annahum bàyyi leen nag xoolal ma wax na nag liy xew nag ëllëg ka annahum yawma yarawna ma yu'adun gis nga yéeféer yii yépp ak ñi leen fi jiitoon ba yawmal qiyaam di jot liñ leen di dig naan leen bu ñun gis nga boo leen gisee nag ñu ngi mel ni ñoom yow ma bés ba nga xam ne yaraw na la ñuy gis nag ubbi seen bët yi gis maa la nga xam ne yu waaduuna moom lañ leen doon dig di leen ko tëkkoo lam yalbasu buñ ko gisee nag day mel ni masuñoo passé masuñoo ci kaw suuf illaa lu dul saatan benn benn jamono bu ndaw min naharin ci jottali la te jottali nga yow rasulullah alayhi salaatu wassalaam mooy ne yéeféer loo am am boo gënoon a nekk ci loo kaw suuf mel ni ajjana nga ci ne mooy ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax rek ay jamono ay siècle bu ne woon fii ci ci loo xam ne ndaataa tëllëx ak bànneex bés bu ñu ko jëlee ne ko dugal ko biir safara génne ko benn seconde dugal ko ci génne ko ne ko est mas ngaa xam lu neex danaan masu maa mos lu neex ci masu la ne waaye ki sonn ta jullit bi nga xam ne ci yu la doon ne bés bu nga xam ne fii dindu àddinaam lépp a metti buñ ko jëlee daal di koy sóob àjjana benn seconde génnewaat ko ne ko ndax mas ngaa xam lu metti danaan masu maa xam lu moo tax yéeféer yi naan bu ñu gisee lañ leen doon dig di leen ko tëkkoo annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu mu ngi mel ni ma suñoo sax ma suñoo passé fii ci àddina illaa saatan waxtu ndaw min nahaarin ci bëccëg balaa kon alquran jii daal jottali la jottali nga te yow jullit bi jottali leen na agsi na mission bi àgg bu leen toog rek di xoole fexe leen mission bi l'islam ngeen xamale ko fa hal yuhlaku léegi nag bu jottali bi matee fa hal yuhlaku ana kan mooy alku illaa lu dul alqawmu nit ña nga xam ne alfaasiquuna ñoo génn topp ginnaaw ba leen leer gi jëkkalee ñu bàyyi ko fii kon foofu la saar bi yem te fii nag la ñu yem li nga xamante ne nii mooy ju bi kon ñu ne alhamdulillahi